turam moo doon Xaalid ibnul Walid ibnul Mughira ibn Abdillah ibn Umar ibn Maxzuum al-Qurashi al-Maxzuumi noonu muy Seydina Xaalid xaalid la tuddoon di doomu ku ñuy wax alwalid ibnul mughira comme niñ ko gisoon ci jataay bi weesu bi ñuy gis tarjama seydina amr gis tarjamaam ci jataay bi weesu am na lu ñu tuddoon ci baayu seydina xaalid di ibnul mughira wa kaana min sayyidi qurayshin wa min a'daa'ihi alladiina xaarabu al-islaama munkara ñoom ñi nga xam ne ñoo doon xareek lislaam xeex bañ lislaam al-Waliid ibn bokkoon ci sangu quraysh yi ginoon fa mage sax ci jamono yoo yële waaye gisoon nañ ne halaka ala shirki wal faatu ci bokkaale ci la faatoo moom alwalid ibnu almughira alayhi min allahi gisoon nañu ca jamono yooya wala tuti' kulla xallaafin mahin hammaazin mashshaa'in binamiim mannaa'in lil xayri mu'tadin asiim utullin ba'da dhaalika zaniim an kaana dhaa maalin wa baniin idhaa tutlaa alayhi aayaatunaa qaala asaatiirul awwaliin gisoon nañ ne am na ci mufassiruuna yi ñu ne kooku ki aaya bi di wax foofu ci nuun suuratu nuun wal qalami wa maa yasturuun kooku muy wax foofu naan yonent bi alayhi salaam bu ko topp kooku moo doon al-Walid ibn kooku nag mooy bàyyi Seydina Xaalid kon ibn al-Walid ibn boobu ibn Abdillah baayam tuddoon Abdillah Abdallah boobu di ibn di doomu ko ñuy wax am nañu ne Amr ibn maxzuum moom moomu muy doomi ku ñuy wax maxzuum al qurashi bokkoon ci waa koju quraysh al maxzuumi ci waa bani maxzuum voilà kon waa loolu mooy askanu seydina xaalid ibnul walid dàkkantalam moo doon abu suleymaan comme ni ñu ko waxe woon ci jotaay bi weesu bàyyi suleymaan yaayam doon naa la wax ne yaayam ci jataay bi weesu ko ne li seydina abdallah ibn abbas lien bi mu am ci côté yaay ak seydatu maymuna bintil xaarisi alhilaaliya radiyallahu anha lu mel noon képp la seydina xaalid ibnul walid bokk ak seydatu maymuna radiyallahu taala anil jamii yaayam yaayu seydina Xaalid ak yaayu seydina Abdullah ibn Abbas ñoo bokkoon tur ñoo bokkoon baay ñoo bokkoon même tur Lubaaba la yaayu seydina Abdullah ibn Abbas lu noonu la tuddoon yaa ngi koy fàttale ko Lubaaba bintul Xaarisi al-Hilaaliya noonu tuddoon non wala fàtte nga ko yaayu seydina Xaalid tamit lu Lubaaba bintul xaaris alhilaaliya la tuddoon nga eh, kon yow lii mooy li ma doon wax jotaay bi weesu lu tax nga naan nga doon wax déedéet yow jotaay bi weesu bi nga naan li li li mu bokk ak yaay Maymuna li Seydina Abdullah ibn Abbas Mawlana ibn Abbas radiyallahu bokk ak yaay Maymuna képp lu mel noonu la Seydina Xaalid bokk ak moom maa ngi la doon wax ne kon ñoo bokk ndey ak ñoo bokk yaay nga ne ma déedéet. alors que yaa ngi nii di wax laa même chose ma ne la déet bul gaawtu bul gaawtu Lubaaba bintal Xaaris Lubaaba bintal Xaaris nga ne ma mais Xaaris bi kenn la Xaaris kenn la ku tudd Xaaris waaw baay bi moom kenn la mais nag doom yi ñoo bokkul dañoo bokku tur moo tax yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas dañ ko Lubaaba al-Kubra lu bint al-Xaaris al-Kubra dañ koy wax lool bu mag bi lu euh, kantaa yaayu Seydina Xaalid ibn al ñu koy wax lu bint al-Xaaris as-Sughra mooy Lubaaba bu ndaw bi loolu moom yomb waa gis dangay gis xoola xoola doomi Sëriñ Tuubaa yi radiyallahu anhu Maymuna yi mañaata Maymuna la am xam nga am na Maymunatul Kubra ak Maymuna as-Sughra mooy may Maymuna ba nga xam ne moom moom moom moom lañ naan bu mag bi ak ki ñu naan ku ndaw ki mooy ñoo ñoo bokk bàyyi noo si ñoom ñépp sëñ bee leen jur waaye kii Maymuna la tudd keneen ki Maymuna la tudd léegi nag pour def différence bi dañ naan kii mooy ku mag ki kii mooy ku ndaw ki des fois dañ naan junior comme bu dee yeneen tur gaa ngi dégg ñu naan kii junior ke xaw ma lan pour wan pour def différence loolu bari na léegi nag la <laughs> xam naa commencé raar tuuti ndax gars yi comme que léegi euh, surtout gars yi nga xam ne dañoo xaw a occidentalisé wu ñoom xalaatuñu am lu ëpp trois doom ñoom trois doom sax lañu naan famille nombreuse mais jamono yi ba léegi am na ñoo xam ne dañuy am ay trente doom doom yooyu du ñàkk nga gis ci des fois nga gis ñoo xamante ne ñoom ñoo bokk même tour ñoo bokk même tour dangay gis kenn tudd faatu keneen ki tudd Fatima Fatima Fatima sauf que des fois ñi ñu leen di tudd bu bokk duñ leen duñ bokk léeg-léeg ñu yokk ci am nday nday faatu kee tudd faati Fatimatu kee tudd ñu mel noonu mais daal benn la wala sax muy faatoog faatu <laughs> xoola am na am na koo xam ne ku ma xam koo xam ne moom yaayam ak seeru yaayam ñoo bokk même tur comme ñii la euh, mooy yaayam ak seeru yaayam ñoo bokk même tur ba moo tax seen carte d'identité yi gars yi dañ cey juum ndax boobu moom daa gine mooy ñoo bokk yaay ñoo bokk yaay ñoo bokk pap ñaar ñu bokk nday ak bàyyi ku nekk tudd même tur bi xam nga état sibil senegal moom boo mayul yow bu dee yow kese nga sax boo mayul ñu juum ci say kayit rawatina nag foo xam ne moom cafouillage moo fay xew te pourtant warul war a xew ku nekk am na année boo juddu kay leer na bu dee kii Marème Marème mbay lu tudd doomu Isa ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak Ramata mu amaat beneen doom ñoom ña tudd ko Marème muy Marème bay doomu Isaa ak Ramata mais ku nekk kay am nga am nga xanaa date de naissance po loolu kay juum te waru ci woon am mais comme que fu dara newul la ñuy juum moom xaw ma manque de concentration ci li ñuy def la xaw daal nu ñu koy nu ñu koy qualifier mais daal yéeme na moom moo tax ku ñu juumul ci say këyit bariwul bariwul ci ci ñun wolof yi léegi ñii nag lool la mooy ne Lubaaba bint al-Xaaris yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas moo mag yaayu Seydina Xaalid même bu dee ñoo bokk baay te ñoo bokk même tur moo tax ñu naan Lubaaba bint al-Xaaris al mooy mooy mag ji mooy mooy yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas ak ñoom ak ñoom al-Fadl ibn buñ nee Lubaaba bintul Xaaris al-Hilaaliya as-Sughra kooku mooy yaayu Seydina Xaalid ibnul Walid kooku mooy kooku mooy yaayu Seydina Xaalid ibnul Walid bii kon ñoom ñaar ñépp nag kan yaay Maymuuna tamit di seen sœur yaay Maymuuna bintul Xaaris al-Hilaaliya nañ beneen sœur boo xam ne Najd la dëkkoon mooy ñooñu xam nga ne kooku moom nekkul woon trois doom mayem fa rien que am na ñetti doom yoo xam ne ñoom ñépp ñoom ñépp muy yaayu yaayu Seydina Xaalid yaayu Seydina Abdullah ibn Abbas ak yaay Maymuna mi soxna ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñoo ñépp alxaaris moo leen jur ak kan ak seen beneen sœur boo xam ne Najd la ne woon comme niñ koy gisee ci tarjama Seydina Xaalid nii boo xamante ne nii dinañ ko gis ba muy yónnee kado ki nga xam ne mooy sëram bi yaay Maymuna bintul Xaaris alhilaaliya kado boo xam ne nag di la ko yónnee mooy ca est Arabie saoudite fa la dëkkoon fa la yónnee kado bi di ko jox sëram bi sëy ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di si ummuna Maymunatu bintul Xaaris alhilaaliya kon leer na kon léegi kon xam nañ kon dañuy xam ne kon ndeke kon yaa eh, Seydina Xaalid ak na Abdullah ibn Abbas ñooñu ay frère lañu ay frère lañu seen yaay yi ñoo bokk ñoo bokk ñoo bokk baay te ku ci nekk bu doon côté yaay lañuy dàkkantale danga naan Abdallah ibn eh, Lubaaba bint al Xaaris al Hilaaliya Xaalid ibn Lubaaba bint al-Haaris al-Hilaaliya sauf wax fii bu mujj bi sughra bu mag bi kubra kon baax na kon kooku mooy yaay Seydina Seydina Xaalid radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Abu Sulaymaan Abu Sulaymaan ah léegi ah, moom nag Seydina Xaalid ibn al-Walid ay jalooreem ci xare moom yu siiw la Eh, yàgg naa xare yi contre jullit ñi comme que moom teelu la tuub bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo doon atu yu gën a mag yu Quraysh amoon yoo xam ne moom lañ doon compter ne yii moom suñuy atu la ci kaw jullit ñi mooy affaire gis nga diriger la cavalerie voilà liñ naan la cavalerie ci wàllu xare côté fas yeeg yooyu non kook moo ci manoon moo tax Quraysh bi nga xam ne ci lañ leen duma Uhud bi ñu leen duma Badar bokk Badar ñu ne dañuy jël seen revanche Abu Sufyan mi jiite woon arme bi ak ñoom euh, kële doomu Umayya bi Safwan ibn Umayya ak Ikrima ibn Abi Jahl te kat li ci yéeme mooy ñoom ñii ñépp mujj tuub seen baay yi niñ doye woon waar waaye ñoom <laughs> ñoom ñépp ma si mujj tuub gis nga de yuxrujul xayya minal mayyit wa yuxrujul mayyita minal xay suñu boroom mooy génne lu dee jële ko ci luy dund waaye mooy génne luy dund jële ko ci lu dee allahu akbar ni ñu bañe woon lislaam seen baay xoolal Xaalid ibn al wax nañ la bàyyam bii paas ak kii ak boo boo fàttale ko rek al-Mughira al-Walid moom ay mbiram leer inna laha la halaawa suuratu ban lañ gisoon moom moo fa dewoon suuratu Fussilat moo ñëwoon na day discours yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba mu jàngal ko yooyu ci suuratu Fussilat haamiim allahu akbar kook ak kàccooram leer na Abu Jahlin eh, bi bàyyi Ikrima moom moom moom moom taxul ñuy wax moom Jahlin moom moom ku ne xam nga Jahlin xanaa Abu Jahlin moom même gars yi nga xam ne xamuñ dara ci affaire yi sax moom abu abu jaal moom xam nañ ko nu wolof yi abu jaal <laughs> waaw dafa amoon jaal de du lool de abu jahl la xam nga wolof rek moom ni mu ko mënee la koy wax abu jahlin le père de l'ignorance moom ak kàccoorteem moom amul lu ñuy lu kenn taxaw di nattableeka naan moom moo doon kan Safwan ibn Umayya Umayyatum na xalaf ay mbiram leer na moom it voilà haadihi hiya al harbu ba muy waajal Badar <laughs> ba mu déggee ñu ne waaja daw si ñëw ne waa Quraysh é Muhammad sallallahu alayhi wa kar na seen njëgg mi nag mu kontaan tëb moom Umayya ibn Xalaf ne moom mi moomoon Seydina Bilaal doon ko mbugal mbugal yu tare ya ca tàngooru Quraysh ya ca Makka di ko dóor te naan ko génnal ci lislaam saagaal yàlla ji génnal ci lislaam muy bañ naan ko ahadun ahadun ahad mu koy gën mbugal ba Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu romb ko fa jënd ko libéré ko mu kontaan ba mu yëgee ne Abu Sufyaan kat suñu njëgg mañ ko yónni Seydina Muhammad mu ngi koy kar <laughs> kii nga xam ne ñu ngi ko doon ut fu ne mu provoqué ñu nag haadihi wallahi lii mooy xare bi nga xam ne noo dafa mel ni man Umayya xare bii wa ma juddu ko waa haadihi hiya al harbu allati kuntu <laughs> xar xare bii laa doon xaar kontaan waaye xamul ne ndekete yoo moom Umayya ibn Xalaf xalafahu fi naar fële foofu mooy nekk bàmmeelam foofu fële moom ma mujjoon tas ci mbir yi ñu far ko sànni foofu sànni xeer ci kaw kooram mooy bàyyi Safwaan mooy li ci yéeme joo seen doom yi yépp ñoom mujj nañu tuub <laughs> Walid al-Mughira Walid ibn al-Mughira doomam di Seydina Xaalid tuub na Abu Jahlin doomam di Ikrima Abu Jahlin moom li ci gën a tee mooy frère bi grand frère bi sax dafa tuub <laughs> comme niñ ko fi tudde woon <laughs> grand frère Abu Jahlin sax tuub na xare bu am solo bu nekk saxaaba te Yarmuk gis nañ lañ fa def moom ak doom ji di Ikrima di doomu frère am di Ikrima ibn Abi Jahlin radiyallahu anhu léegi kon Seydina naa ibnul Walid bi ñu bi nga xam ne ci lañu defee waa Makka ci Badar Abu Sufyaan mi muy waajal xare bi comme niñ ko xamee ñun ñëpp rek ngir jël seen revanche ci Uhud Seydina Xaalid ibnul Walid moo yoroon fas yi mooy paa gëléem yi ñuy yor ay gëléem wo moom fas yi xam nga fas a gën a gaaw moom la yoroon bi waa Uhud bi bi saxaaba yi radiyallahu nga xam ne gëm gisoon affaire yi dafa commencé waa Quraysh ñu duma leen ñuy daw ñi ci montagne bi di wàcc Seydina Xaalid gis affaire bi gis ne gaa yaa ngay déserté mu ne ñàkk guñu rëppatal ay fasam ak ñim àndal ñu dem faagaagal ñi ci kaw montagne bi du loolu la woon après nag cours de guerre bi situation bi daal di retourné nag ñu rey jullit ñi di reyante seen biir te yëguñu ko yéeféer yi kar leen leen rey ba ni ñu rey soixante-dix ci saxaabati rasulillah alayhi wassalaam keroog moo tax moom loolu la def Seydina Xaalid nag <laughs> radiyallahu anhu kon yàgg naa yàgg naa yàgg naa bokk ci xare yi ba bi ci mujj Xudaybiya gii comme ni mu koy nettalee ci waa Quraysh la bokkoon déglul ñu nettali la naka la dugg ci lislaam waaye bi sanade da'if mooy neewuñ ne nii la demee ah mais ni mu demee tamu leer loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama Seydina Amr ibn al boobu leer na foofu ndax riwaaye bokk wir na même bu dee ne dañ doon topp li imaam al-Waaqidi doon wax waxoon nañ la du moom rekk ko solo moom imaam Ibn Ishaq début affaire bi nettali bi une partie ñoo bokk même moo yu ñu utilisé te sanadu imaam Ibn Ishaq waxoon nañ la bu wér. léegi te imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi solo woon na ko kantaan nag nettali bii nii di wax ci diggug lislaam bu Seydina Xaalid ibn Walid imaam al-Waaqidi moo ko solo wa huwa matruk voilà naka noonu imaam al bayhaqi indi na ko ci dalaa'ilun nubuwa waaye ci yoonu imaam al waaqidi la jaar imaam ibn asakir indi na ko tamit ci taariixu dimashq ngandum téere laa ilaha illa allah bu ma nee ngandum téere mooy kon du benn ci ay tom yi tom yi tom yi tom yi tom la non imaam ibn asakir non day def tarjama benn saxaaba nii mais def ko ay tom saay ay tom xam nga moo tax bul xalaat mukk ko ni ñun def nañ dara comme ni ma la ko waxe woon ah. <laughs> bu ñu foog ne suñu yii nii ñuy def nii naan waaye biographie de de tel saxaaba def nañ dara xam nga mos ku def tarjama Seydina na siddiq afdalul umma ba'da nabiyiha mi gën ñépp ngay def tarjama def ko ci une heure xaw ma lool nga foog new def nga dara la shay lool du tus defoo dara xam nga defoo dara <laughs> ñun loolu lañ def Seydina Abu Bakar Seydina Ali ibn Abi Talib ngay def seen tarjama ay une heure six ak une heure quatre minutes loolu xam nga ne la shay amul moom yow mooy bàyyi nga lu bàyyi waaye wax nañ loo xamante ne ni ku ko ku ko jàpp xam ko mooy am nga xam nga l'essentiel ci ñoom l'essentiel ci ñoom waaye dama laa bëgg a wax ne tarjama boo ci jëloon tarjama siddiq loolu wax wala tom kese loolu ay tomi tom la te nag bul xalaat par exemple ñu dem ci ay taarixu Dimashq di jël mu def tarjama yooyu di comme Seydina Amr ibn mais lu bari la def ci moom loolu yëpp da ngay ñëw di ko eh, gars yi dañu naan waaye kii moom boo ko defoon de gaa yi di dañ lay mere nga naan lan dañ naan waay yow saay bàyyi kii kii kii kii kii kii kii waay yow ah xoolal li muy liggéey nii rek moo tax say Seydina Xaalid radiyallahu anhu kon imaam al Ibn Asakir solo na ko tamit ci taarixu Dimashq waaw taarixu Dimashq ay toom yi toom yi toom yi toom yi toom yi toom la Allahu akbar mais euh, wax ni ma la ko wax léegi imaam al bay imaam al al al al borom Dalaa'ilun Nubuwwa nan la tuddati euh, euh, imaam Abu Nu'aym ibnu Abu Nu'aym ma ne la waa wax nga dëgg ndax Dalaa'ilun Nubuwwa si si si wax nga dëgg moom it bind na lool al Asbahaani waaye non waxuma ko borom Dalaa'ilun Nubuwwa imaam al Bayhaqi moom ak imaam ibn Asakir yëpp ci yoonu kan la jaar seen la ci yoonu imaam al-Waaqidi ci ñoom la jaar moo tax nettali bii wérul waxoon nañ la nag ñun néewuñu ci siira bi lu wér kese la ñuy nettali non dinañu nettali li wér lu wérul waaye bu ci nekk dinañ ne lii wér na wala bii wérul ba nga xam looy def argent comptant voilà mooy ne loolu moom la euh, booy nettali xadiis di nettali loo xamante ne nii wérul da ko surtout dangay dangay da ngay que ne lii nii kat tak wérul nastanisu bi dañ koy kii rek ngir di ci su di ko di ko nettali ngir di ci wéttalikoo ci mbir mi nii rek ak tamit que ne lii wax la boo xam ne nee ñii la dugg ci l'islam même bu dee ne yenn partie ci nettali bi moom am na ndax fi mu naan falaa fi ñu dajeeg Xaalid sayna euh, ki Amr ibn al-As maak euh, Talha maak Usman ibn bi ñuy dem di gàddaay loolu moom am na loolu moom réellement wér na ci xadis bi ñu gisoon keroog ci sayna Amr ibn al-As waaye mënuñu tëm nag ci loolu daggit yooyu ci wér rek ñu ne affaire bi yëpp wér na alors que imaam al-Waqidi kese moo ko solo ñi ko soloo ñëpp ci yoonam la jaar kon imaam al-Waqidi raxmatullah aley mu ne xaddatani yaxya bnu almughira ibni abdirahman ibni alxaaris ibni hisham qaala sami'tu abi yuxaddisu an xaalid ibn alwalid mu ne xaddatani nettali na ma yaxya bnu almughira sama sëriñ man imaam alwaaqidi bu ñu naan yaxya di doomi almughira almughira di doomi abdirahman abdirahman di doomi alxaaris ibn Hishaam yii lañ la doon wax sànq magu imaam eh, maku Abu Jahl bi muy alxaaris ibn Hishaam alxaaris ibn Hishaam Abu Jahl nu mu tuddoon Abu Jahl Amr ibn Hishaam Amr ma magam ji tuddoon alxaaris ibn Hishaam moom saxaaba la finalement voilà te kat am na sët boo xam ne ci fuqahaa ahlu Madina la bokkoon allahu akbar moom moom di alxaaris ibn hisham kon imaam alwaaqidi mu ne kon sama sëriñ bi ma nettali sëtu magu abu jahlin bi la muy yaxya moo ma nettali doomi almughira almughira di doomi abdirahman abdirahman boobu di doomi saxaaba bu mag boobu di xaaris ibn hisham di magu abu jahlin qaala mu ne moom yaxya mu ne sami'tu abi dégg naa sama baay kuy baayam al-Mughira ibn Abdurrahman ah, euh, muy nettali yu haddithu an Xaalid ibn walid bu dul muy nettali ci Xaalid ibn al-Walid bu dul woon dara bu doon sa al-Waaqidi ku wér la xadiis bi du wér lan moo tax ndax xadiis bi euh, mooy day nekk mu'dal mooy xadiis boo xam ne deux moo teggeeku ci ci càllale bi ndax lan ndax euh, imaam al-Waaqidi moom dana xaddasani yaxya ibnul mughira yaxya moo ko nettali jële ci baayam al mughira te ñoom ñaar ñépp kenn ci ñoom ñaar ne jegewul sax xaali xaalid ibnul walid xaalid ibnul walid radiyallahu anhu ak génn àddina moom mu ngi génn àddina yi seydina omar ibnul xattaab ci la seydina xaalid ibnul walid génn àddina bi muy génn àddina seydina omar ibnul xattaab moo doon xalifa kon mooy ne ñii nii jamono jooju sax judduwuñu woon al judduwul mii bàyyi ji Yaxya waxi noppi kon nag bu dee moom mooy nettali ji jële ci Xaalid ibnul Walid mooy ne lool kese lool rek yàqoon na sanad bi mooy ne affaire bi doonu doon wér waxatuma laa nag ba ci al-Waaqidi newe mu ginatee eh, eh, nekk loo xam ne moom eh, daafun ala daaf la muy ak wéradi ci kaw wéradi léegi kon ci sanad bu da'if bi kon ñu ne mu ne sami'tu kon moom Yaxya mu ne dégg na baayam di al nettali ci Xaalid ibn al-Walid Seydina Xaalid mu ne lamma mu ne Seydina Xaalid nee na radiyallahu anhu lamma araada Allahu bi ma araada min al-xayr fi qalbi al-islaam rushdi mu ne bi nga xam ne ci la suñu borom subhaanahu wa taala nam ci man Xaalid ibnul Walid yiiw voilà qadafa fi qalbi al islaam fi qalbi al dafa sànni ci sama xol l'islaam leerok l'islaam la sànni sama xol la sama borom sànni sama xol waaw fa man araada an yahdiya Allah yashrax sa an man araada ay nan la wax yashrax sadrahu lil islaam ku yàlla bëgg a gindi day leeral sa xol ci l'islam la lumière de l'islam lay illuminer sa xol bu ko defee mu gindi la allahumma shrah sudurana bi nuuril islaam waj'alna min alladhina min alladhina yamutuuna wa anta anhum raad allahumma amin buur yàlla yàlla na nga leeral suñu xol yi ci le ci lislaam boole ñu ci ñi nga xam ne bu ñuy génn àddina dañuy làq sa ngërëm nga gërëm leen allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon mu ne bi suñu boroom nammee ci man Xaalid ibnul Walid xam nga lii neen bu dee riwaaye bi wérul mooy lii dëgg la moom <laughs> wax ji moom dëgg la moom <laughs> mooy nit du dugg ci lislaam parce que dafa brillant parce que dafa am chance bu kenn amul ak loo tuddee chance loolu lépp lenn rek la mooy wamaata ma tashaa'una illa an yasha allah rabbul alamin dara du leen soob du ngeen bëgg dara lu fekk dafa soob buur yàlla voilà moom mi nga xam ne mooy bëreem boroom mbindeef yi comme li wax sànq ku yàlla nammal an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islaam wala lil imaan la wax maa ngi wóoratuma exactement aaya bi mu ne ku buur yàlla nammal yiw euh, euh, yiiw gindi ko day leeral sa xol ci lislaam walla liimaan waaye koo xam ne dafa bëgg contraire bi yaj'al sadrahu dayiqan xarajan ka'annama yas'adu fi samaa ku nag yàlla bëgg la contraire ndax gis nga ki yaatu ci àddina bi mooy ci gëm yàlla loolu moom bu yeboo bu yeboo nga jàpp ko tamu leer naññ nga bañ a xam ne du ay léeb du ay léeboon léppoon amoon na fi ndaanaan déedéet gis nga ñi gën a féex loolu mooy moom féex ci kaw suuf gis nga ouragan mën naa am fu nekk dal seen kaw ak ñu décimer leen seen famille lépp mais du tee nekk ci mbéex allahu akbar ndax ñoom qad sharaha allahu sudurahu looloo tax seydina muusa ibnu imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wasalaam ñaanam gu lee gomu doon ñaan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli Allahu akbar Allahu akbar mu ne woon rabbi shrah sadri buur yàlla yàlla na nga ma leeralal sama xol fóotal ma sama xol leeral ko Allahu akbar mooy loolu la ku buur yàlla nammal gindi ko day leeral xolam ci ngëm yàlla ak wommatul ko waaye ku buur yàlla nammal contraire bi safaan bi yaj'al sadrahu dayiqa day def xol bi day xat ku gëmul yàlla nii ku awul ngëm yàlla sa xol sa xol day xat moo tax li lay déranger day gaaw nekkal multimilliardaire waa Forbes Forbes lañ koy wax man tout le temps même problème ak gars yi xam naa moom gars yi anglophonie yi dinañ ma rey ko Forbes mooy <laughs> gars yi di xool di di traquer les les plus riches du monde naan ñoom Bill Gates laak waaju Mexique jaak waayu télécommunication jaak yooyu daal ñoom ci yooyu lañ ne di xool kan moo ëppale lu mu amassé rek lu mu ëppale flaab les plus grandes fortunes du monde xam nga yooyu sax daanaka bariwul njariñ di leen lim mooy ne nekkal ci ñooñu mais gis nga boo gëmul yàlla sa xol dina am xat-xat boo xam ne léeg-léeg sax doo ko mën a expliquer doo ko mën a expliquer te man nga bañ a xam lu tax bu la yàlla gindee nag ba nga xam li tax que ne ah law aslamtu wajhiya lillah la asbaxtu munsharih as-sadr man de bu ma bu ma wommatuloon sama xar kanam sama lépp ngir sama borom de dinaa mujj sama xol féex nekk loo xamante ne nii day li leer day yaatu buur yàlla nee na ko mu nammal kon safaan bi day des sa xol bi day xat mel ni suuf si dootu fi mel na nekk mu xat nekk ci gêne perpétuelle tout le temps dérangement perpétuel ka annama yas'adu fi sama mel da doon yéeg jëm ci kaw asamaan si ndax ñu dëkk suuf bu ñuy dem ci asamaan noonu nga yéeg noonu boo fa demee doo fa dunduwaat ah, ndax too am pression atmosphérique bi day wàññeeku da lay kii boog nu mu tudd côté euh, li ngay nooy yi oxygène bi da ngay mujj too ko am te euh, gaa yi yéeg ci yenn montagnes yi rek ay Himalaya wax gaa xam nañ ko bu ñuy dem nii dañuy yóbbaale kiiwu gaz pour boobu luy pour euh, oxygène bu ñuy noyyi am na nooy deme ci yenn hauteur yi air bi ngay noyyi day commencer di raréfié wu te ku nekk ci jamono jooju di nga xam ne oh, kooku dundam day netti ku gëmul yàlla nag noon ngay mel ci kaw suuf ak loo am am ci milliard gaay di la ñee moo tax mooy léeg-léeg nga gis ay millionnaires yu rey seen bopp wala ñoo xamante ni kat seen seen danga naan yow ci biti nii mais ñii quand seen situation quand même c'est pas déplorable au contraire ils sont très mais mieux lotis que que que des milliards de personnes koo xamante ne salaire ci année bi buñ ko boo ay million la dóor waxuma franc de waaye franc yi lan ci ay euro mais dara ay quatre cent mille euros par mois quarante mille euros par mois sax nit ki ku koy am kooku sawaay sawaay kooku affaire war naa baax waaye ngay gis ko ëpp loolu fuuf di am dizaine de fois de loolu waaye day xat ngay jekk rek mu suicidé wu ñu ñëw fekk mu pendre yàlla moo tax wax jii même bu dee ci riwaay bii la mooy dëgg la lamma araada allahu bii ma araad min al xayri qadafa fi qalbi al islaam fi qalbi al islaam mu ne bi nga xam ne ci la suñu boroom namme li ma nammal man seydinaa xaalid ibnul walid ci yiw dafa def ci sama xol bi sànni sama xol bi li nga xamante ne ni mooy ngëm yàlla voilà waaw waaw waaw mu ne wa hadarani rushdi sama sama sama xel nag fekk tamit ndax bu fekk sama xel tamit nekk ak man voilà fa qultu mooy ma jàngal mbir mi mbir mi wax dëgg lii mooy dëgg fa qultu ma ne shahidtu hadhihi al mawaatin kullaha ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa laysa fi mawtinin ashhaduhu illa ansarifu wa ana ara fi nafsi anni mudi'un fi ghayri shay wa anna muhammadan sayadhharu mu ne bi nga xam ne ci laa xalaataat sama xel dikkal ma xalaat bu baax ma ne mais man en plus man fekke naa bërëb jataay yi yépp fekke naa ko événement yi yépp Badar maa nga fa woon mais xare yi yépp maa ngi fi woon quoi yépp fekke naa koy fi ñuy Quraysh di xeexe ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kullaha yépp laa fekk waaye amul ci benn bu may fekke ci yooyu loolu ba may dëpp ba ma fa jógee maa ngi naan man daal dafa mel ni fi ma nekk nii je ne me sentais pas bien man daal dafa mel ni ci lu ñàkk ci lu dul dara fa laa bàyyi sama bopp comme la Seydina Amr ibn al-As doon wax xam nga même constat bi la def ndax boroom xel yu rafet yi ñoom la seeni xalaat di daje mu ne ta ma ne wa anna muhammadan te seydina muhammad sallallahu alayhi wa euh, ni ma gise mbir yi man xaalis sa yadharu ah. ñu ngi defi déebaa dugg ci bu nañu taal ko def ko waaye dinañu féete kaw mu ne nag bi yonent ba fa lamma xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila salaam demee Hudaybiya nee na ma génn ci ay fas yoo xam ne ñun waa Quraysh ñoo ko waroon ngir dem dabi ko eh, jiitu ko ba eh, dabi ko bala moo agsi mu ne bi nga xam ne ci la ñu dajeeg moom bi Usfan ma moo tax eh, riwaay bi bokk na ci li wan ne dëgërul en plus lii nii nii mooy affaire bii nii nii demewul woon nii gis nañ Hudaybiya non ndax daane foofu biñ demee bi Usfan fa lañ moom fa qumtu bi izaa'ihi ma taxaw ci kanam alayhi salaatu wassalaam wa ta'arradtu lahu ma taxaw ci kanamam ngir baare ko mu mën a continuer fa salla bi asxaabi zuhra amaamana fa hamamna an nughira alayhim thumma lam yu'zam lana wa kaanat fii xiira mu ne biñ taxawee ci kanamam julli jot après ñoom ñu julli tisbaar ñu bëgg nag bàyyi après ngir songu leen après ah ah mu ne far naan dañ doon xaar tàkkusaan tàkkusaan lañ doon xaar ngir bu jotee comme que biir ci nañu far mu julleek ñoom salaatul xaw fi ci tàkkusaan bi mu ne nag fa waqa dhalika minna mawqi'an loolu nag daldi def benn effet bu rëy ci si ci ñun wa qultu rajulu mamnu' que ne waa ji dañ koo góor gii de dañ ko ku ñu protéger la mooy wax jii nii am na waaye eh, gisoon nañ ne eh, eh, keroog bi affaire bi Seydina Xaalid ibn Walid ba mu fa ñëwee yàggu fa mooy ba mu ñëwee di kii fas yi rëppatal xaw a ñëw ci kanamu nit ñi kii yonent ma saab-saab ne jullit ñi bu kenn def dara bàyyi leen leen ndax bi bi bi la la xew Usfan loolu ci xare la woon alors que bii nii mooy xare andiwu leen woon te yeneen ci bari saab-saab daleen na woon bu leen ko kii bu leen leen wax dara niñ ñëwee def def gis nañu defuñ dara ñu dëppaat dem wax waa Quraysh ne leen ñee xeex andiwu leen fi voilà ah. mu ne bi nga xam ne nag ci la fa lamma saalaxa Qurayshan bil Hudaybiya mu ne nag bi nga xam ne ci la def ay accord ak waa Quraysh keroog Hudaybiya ba Quraysh wa daafa'at Quraysh bir raaxi wala bir rawaaxi bi bi ko waa Quraysh mooy ñu kii ba ne ko léegi da dëpp doo fi dugg mooy da ngay dellu fa nga jógoon di Madinatul Munawwar qultu fi nafsi man Xaalid nag ci laa wax ci sama bopp mane ay ayu shay'in baqi ayna al madhab ila najaashi faqad ittabaca muhammada wa asxaabuhu cindahu aaminuun fa axruju ila moom nag ne dangay dellu mais déwén di nga ma ne ayu shay'in baqi waa ana ban mbir moo desati tous desatu fi non oh, Quraysh c'est foutu oh Quraysh n'est plus rien du tout ayna al madhab léegi nag Quraysh moom joxe nañ seen dodd waa man fan laa jëm ayna al madhab ana fan laa jëm ilan Najashi muy posé question fan la war a dem mu ne ilan Najashi waaye est-ce que damay dem ci an Najashi mooy première proposition waat kon naa dem ci an-Najaashi rek far bi mu waxee loolu mu ne mais an-Najaashi sax moom amul foofu manuma fa dem ndax faqad ittaba Muhammadan man Xaalid ibn al-Walid yëg naa ne xam naa nag moom lim ci am information nii Amr ibn al-As amu ko woon te loolu c'est sûr da Seydina Amr ibn al-As bu xamoon ne an-Najaashi tuub na kon loolu lépp géegoo ba mu naan ko ba ko ba mu ko ba pare ne ko ndax danga may digal ma ma ma jox la ndaw koo xam ne am naamuusul akbar mi doon dikkal Seydina Muusaa da koy dikkal alayhi salaam mu ne ko yow wa anta tashhadu ala dalik yow da ngay seedaloo am najaas yi mu ne ko waaw kon xamul woon ne def jour boobu la xam dafa tuub kanta Xaalid ibn al-Walid en tout cas ci riwaaye bi <laughs> conditionnel ay point ay ex ay point d'exclamation yu bari mu ne man ma waaye yow kon Quraysh moom dara desatu fi waa ay nal mazhab ana fan lañ jëm ma ne ilal Najaashi ilal de xanaa ci al Najaashi après ma moo foofu jaru ko sax faqad ittaba Muhammadan al Najaashi ci boppam topp na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gëm na ko wa asxaabuhu te ay saxaabam ñu nga fa moom nekk ci ci ah ndax jamono ji xay amaguloon amagu juste Hudaybiya bi bi bi yonentu Yàlla saa saa bi accord yi amee man waaye foofu moom manuma faa dem an Najaashi topp na ko loolu benn affaire la deuxièmement saxaabaam yi ñu nga fa moom nekk en sécurité mu daal di leen protéger hein léegi kon mu teg pro boobu xalaat boobu mu teg ko nee évacuer dem Éthiopie mu ne léegi li des fa axruju ilaa Hiraq xanaa kon boog li fi des mooy ma dem ci Hiraq Héraclus Hiraq la tam ne woon fële satelliteu Sham kii waa waa waa romain yi mu ne fa axruju min diini ila nasraaniya aw yahuudiya fa uqimu ma wax yow mais sauf que nag Hiraq man ñooñ ay moom sawa bu ma fa demee moom damay nekk chrétien wala ma nekk juif ba pare je suis forcé bu boobaa nekk ak ajam yi mooy ñoo xam ne du ñuy arab tadak bu ko defee mooy foog ma fexe jàng seen langue beeg yooyu ngir intégré ah ndax nekk ci dëkk koo xam ne doo fa kilifa danga faa ñëw ngir ñu fat la ba pare te doo wax seen langue boo fa wëggee yàgg moom di nga jàng se te boobu moom mooy da ngay xaw a recommencer beneen affaire mu ne daal sawaay wala boog ma bàyyi loolu fa uqimu fii daar yi fii man baqi wala rek ma yem sama kër gii fii ci Makka waaw ànd fekk ñi fi des ah ñi fi des nii ñoom Abu Sufyaan ak ñooñu ma def ni ñoom nee na man daal ci loolu laa newoon di xalaat mu ne faf ana fi daalika id daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi umratil qadiya nee na man daal mooy xalaat boobu laa amoon année boobu yépp ci lool laa doon xalaat ci Najaashi Najaashi manuma faa dem ndax tuub na saxaabaay Seydina Muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum ñu ko fa nekk ci jàmm Héraqle bu ma fa demee mooy juif laay mujj doon wala chrétien ba pare nekk ab altoppe wala boog ma toog fii ci Quraysh moom daal ci entre trois yooyu la ne woon ana ban laa ciy jël ndax lool du xalaat bu neqar bu neexal lijjanti ah <laughs> nee na man daal ci at yu at moom ma nekk ci loolu daal xaw ma ban choix laay jël ci la yonent ma alayhi salaatu salaam dugg Makka umratul qadiya nee na fa taghayyabtu walam ashhad duxuula ba ma yégee ne mu ngi ñëw ma ne fes génn absenté Makka ndax bëgguma fekk duggam fii mu ne wa kaana axi al-Walid ibn qad daxala ma'a an-nabi sallallahu alayhi fi umratil qadiya fa talabani falam yajidni fa kataba ilayya kitaaban mu ne sama frère nag di alwalid mooy alwalid doom mooy Xaalid ibnul Walid dafa amoon frère bu tudd alwalid di doom seen baay ñoom ñaar nit di alwalid ibnul Mughira mooy comme si baay bi baay beeg doom bi ñoo bokkutul alwalid ibnul Walid ibnul Mughira nee na nag sama frère di alwalid radiyallahu anhu moom saxaaba la woon àndoon ak yonent bi alayhi salaatu salaam keroog nag umratul qadiya mu ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ci saxaaba yi fa ya jóge Medina ñëw bi mu ñëwee mu sàkku ma ngir gis ma xool laajte ana ana ana sama frère Xaalid ñu ne ko Xaalid de gisuñu ko falam yajid nii trouvé ma fa kataba ilaya kitaaba mu bind benn lettre nekkuma ko mën a joxal xaalit rek ak fu man di nekk nga joxal ma ko mu ne fa fii fiihi maa ngi fekk ca lettre ba lii la ci bindoon bismillaahir rahmaanir rahiim fa inni lam ara ajaba min dahaabi ra'yika an alislaam wa aqluka aqluka wa mithlu alislaami jahilahu ahad wa qad sa'alani rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam anka wa qaala ayna xaalid fa qultu ya'ti allahu bihi fa qaala maa mithluhu jahila alislaama walaw kaana jacala nikaayatahu wa xaddahu maca almuslimiina kaana xayran lah wala qaddamnaahu ala gayrihi fastadrik yaa axi maa qad faatak faqad faataka mawaatinu saalixa loolu moo newoon ci lettre bi muy bismillahi irraxmaani irraxiim ci turu boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem dañ ñépp ci lay tàbbalee lettre bi comme alquran voilà ndax bépp mbir boo xam ne dañ koy tàmbali lu dul ci turu yàlla loolu lu dog la même bu dee xadis boobu wérul matnuhu xaq même bu dee càllale ma xadis boobu wérul waaye matnam wér na te loolu li yonent mi alayhi salaam bi doon bind leetar mi noonu la ko doon tàmbalee bismillahir rahmanir rahim bu doon commencé xutba yi gis nga tudd turu yàlla alhamdulillah ak yooyu lay comme asanaa ala allah ak yu mel noonu naka noonu noonu la alquran bi commencé bismillahir rahmanir rahim mu ne ko amma ba'd waxoon nañ la loolu faslul xitaab ginnaaw lii mu ne ko man fa indi man alwalid ibn alwalid di sa frère boo jotee sama missive sama lettre bii sama bataaxaa man sa yow Xaalid man daal gisuma euh, lu gën a yéeme demuk sa xel sam xel ci lislaam yow ni nga amee xel Xaalid waay waay frère sama ni sa xel mi ni nga ñoree te am xel te raisonnable naka la malgré tout ça l'islam rëccu la rëcc la wa aqluka aqluk te sam xel di sam xel ba léegi mooy nga ànd ak sam xel ginne fàddu la dara dal la nga ànd ak say xel sa toutes tes facultés et avec toi malgré ça manoo xam ne l'islam rendre en compte xalaat xam ne l'islam mooy dëgg hein wa mithlu l jahilahu ahad boo jotee sama missile yow sama frère Khalid est-ce que gis nga kenn ku am xel koo xam ne réeri na l'islam est-ce loolu am na mu ne ko nag waqad sa'alani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laaj na ma nag say mbir laaj na ma ne ma ayna Xaalid ibn al-Walid ayna Xaalid nee na ma ayna Xaalid ana Xaalid yow al-Walid biñ ñëwee Makka fa qultu ma ne ko ma tontu ko moom alayhi salaatu wassalaam ne ko yati llahu bi buur yàlla dina ko indi yow alayhi salaatu wassalaam gisuma ko waaye gëm naa man alwalid ibn alwalid ibn almughira que ne sama frère xaalid ibn alwalid ibn almughira suñu boroom dina ko indi buur yàlla dina ko wommat indi ko ci yow nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko maa mithluhu jahila al islaam walaw kaana ja'ala nikaayatahu wa haddahu ma'a al muslimiina kaana xayran lahu wa la qaddamnaahu ala ghayrihi yonent mi alayhi salaatu salaam ne frère bi ku mel ni moom de du réere lislaam waaw te bu defoon son expertise ak taram ak man a man xarem expertise am ak dooleem ak njàmbaaram muy jaaseem gu dëgër gu gu baax jooju mu yor bu ko defoon boole ko ci indi ko plus ko additionné ko boole ko ak doole jullit ñi de ci jullit ñi kaanat kononte kon dina nekk xayran lahu moo doon gën ci moom sa frère bi Xaalid te bu ñëwoon wala qaddamnaahu ala ghayri dinaa ko jiital mu mu wéete kaw ñu bari ci sama saxaaba yi ndax <laughs> li li lislaam soxla moom da koo am da ci am loo xam ne muy muy affaire xare non y avait pas y avait pas un comme lui y pas un autre comme lui Seydina Xaalid ibn al kaana kaana fi fi fi fi fi ma'rifatihi lil harb waaw ku xamoon stratégie de guerre la yeneen ma lay saar saam ne bu ñëwoon ba dugg ci lislaam ne dinaa ko jiital mooy armée yu bari dinaa ko jiital ci kaw ñu bari mu léegi nag mu nettali ko loolu lépp ci biir lettre bi ne ko loolu la ko alayhi salaatu salaam wax moom frère am di al-Walid ibn al-Walid ibn al-Mughira mu ne ko nag yow kon sama frère boo jotee sama lettre sama bataaxal fastadrik yaa axi ma sama frère ma qad faataka li nga xam ne moo la moo la moo moo moo la échappé ci gi yiiw waaye waaye lii lii yiiw gi yépp la nar a li la jot a échappé c'est pas trop tard car rien n'est trop tard rien n'est trop moom kay feñ newoo ci instant yi nga xam ne moom dee kese yàlla dese nga xam ne sa ruux gee gi génn loolu moom fekk àggoo foofu grawul man ngaa man ngaa rattrapé wu mën na ko kon fastadrik rattrapé wul yaa axi rattrapeel yaa axi yow sama frère ma qad li nga xam ne dëgg dëgg daal dina lay faat daal di lay échappé ndax kat yëgal ne faqad faataka mawaatinun saaliha yëgal ne ay bërëb ay ay ay xew-xew yu baax ñu ngi lay rëcc yoo xam ne boo fi newoon wallahi di nga fa jële ci loo xam ne ci yiw mënoo ko jële feneen Seydina Xaalid ne fa lamma jaa'ani kitaabuhu nashittu lil xuruj wa zaadanii ragbatan fil islaam wa sarranii su'aalu rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam anni nag bi ma jotee bataaxal bi missive bi lettre bi liir ko mu gën maa sawarloo nag ci ma génn fa ma laax fa ma làqatu woon ngir bañ bu ñëwee fi Quraysh gi Makka di di di daal ma fi fekk ma daldi sawar ngir génn mu yokku ma xemmem ak xemmem ci lislaam waaye nag li ma gën a kontaan yooyu yépp mooy wasarranii mu kontaanloo loo su su'aalu rasulillah bi ma yégée na yonent bi alayhi salaatu salaam laajte gi muy may laaj samay mbir man Xaalid lool kontaan ma loo loo loo mu ne wa araa fi nawmi ka anni fi bilaadin dayiqa mujdiba fa xarajtu ila bilaadin xadraa waasi'a fa qultu inna haadaa la ru'ya nee na ba pare taayul ma gént ma gént gis sama bopp nekk ci dëkk boo xam ne dëkk bu xat la te bekkoor dëkk la boo xam ne bu étroite et sèche waaw une ville wala un contrée la boo xam ne bu wow la ta ta ta ta pauvre te wow te ñàkki taw fa xarajtu ma gis sama bopp di génn ci dëkk boo bopp ila bilaadin xadraa waasi'a ma dem ci dëkk boo xam ne nag bu verdoyante la ma génn ci dëkk boobu di dem foo xam ne dëkk bu bu yaatu te ma ne ah bi ma yeew man na hada la ruya ah lii de gént la moom lii de moom lii de rêve la de euh, mu nee na nee nag bi nga xam ne léegi mu sote wax ci côté rêve bi nii bala muy àggale li ci tegu ndax pour nga bañ a perdre fil bi mu ne fa lamaan xadimtul madina bi nga xam ne ci laa ñëw Medina ñu ngi ñëwaat ci yoon bi ak nan la péripétie bi waaye lii day wax côté rêve bi ba pare moo ne bi ma àggee Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam qultu ma ne la azkurannaha li abi bakr sama rêve bii de dinaa dem wax ko seyna abu bakar dinaa ko laaj sama rêve bi nee na bi ma demee ma wax ko li ma gént sama gént gi wax ko ko fa qaala seyna abu ne ma ne ma maxrajuka alladi hadaaka allahu lil islaam wa dayiqu wala wa diiqu alladi kunta fihi min ash Abu Bakar ne ko gis nga fu foofu nga génn jëm tamu yaatu lool te verte mooy génn fi la buur yàlla gindi ci lislaam ngay lislaam gi moo verte noonu moo yaatoo noonu wa diiqu kantaa xat-xat gi nga newoon tak bekkoor bi alladi kunta mooy fa nga ne woon mina ki la nga nekkoon ci bokkaale yàlla mooy li ñu doon wax sànq ku buur yàlla bëggal yiw day yaatal sa xol raxas sa xol leeral ko ci ngëm yàlla waaye ku mu bëggal le contraire safaan bi day xatal sa xol nga xat même bu dee ne ci ndànd foy foy gi nga ne même bu dee fi nga nekk amul benn nit bu nekk sa wet da ngay xat malgré tout ça boo newoon le village le plus le moins peuplé du monde it te gëmoo yàlla am lépp dangay ngay xat doo xam lu lay xatal te xamoo ne adamul iman adamul azza wa jal moo tax ñàkk wommatu ngir buur yàlla moo tax nga xat te doo ko xam waaw akbar kon seyna Abu Bakar wax ko lool léegi nag <laughs> naka la naa Xaalid def bi mu bi mu bi mu jëlee décision bi comme que yor na euh, li nga xam ne lettre frère bi ak décision léegi bi mu jël ne léegi day dem day dem tuubi dugg ci lislaam dem a war léegi nan la ko defe ak est-ce que daa ñëw rek génn nan la ko préparer Makka loolu insha allahu taala moom lañuy gis ci jotaay bii di ñëw àggale ba léegi ci nettali bi nga xam ne moo nekk ci euh, imaam al-Waaqidi ci Maghaazi mi ak Dalaa'ilu Nubuwwa bi imaam al-Bayhaqi ak bu taarixu Dimashq bi imaam Ibn Asaakir ñoom ñépp nag ci yoonu imaam al yi lañ ko jële kon bi sanadin da'if comme ni ñu ko waxe